seyxul xadim wa tajdid mooy sëriñ Touba ak yeesal waaw kon danañu xamal ci biir waxtaan wi bu ñu waxee baatu taj tajdid mu yeesal ana lan lañ ci jublu danañu xamal tamit yeesal googu naka la meloon njëkk sëriñ Touba di feeñ ci jamono danañu xamal tamit ginnaaw bi sëriñ Touba feeñee ci jamono moom ana lu mu def ci biir yeesal googu kon yaakaar naa ne ku di fan wi jeexee gis na ci tontu xamaa ne bu waxtaan wi jeexee nit faaw du ñàkk am ay mbokk yoo xamante ne bu ñu ko waxtu mayee dana leen jox kàddu gi ñu def ay taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la seen bi waxtaane kon li ñu def mooy dañ koy jox kàddu gi yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal aliimul hakiim rabbi shrah li sadrii wa yassir li amrii wahlul uqdatan min lisaanii yafqahu qawlii ixwatal iimaani wal iraada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yu tedd yi fi ne ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di ko dale ci sunu kilifa yu baax yi ñu jiite ñun ñépp dalee ko ci sunu sang bu tedd bi sëriñ alxaaji baara mbakke xafidahullah wa raahu yal ko fi yàlla yàggal te wéral ko lool moom mii jiite yoonu Sëriñ Tuubaa wi di ci tegit sunu kilifa yu baax yi ñu ci fekk ci njiitul njiiteel Sëriñ Seex Xadim Mbàkke yàlla nañ ko fi yàlla yàggalal te wéral ko te sàmmal ñu ko ak mboolem njaboot ku nit ñu baax ñi nekk ñëpp njabootu maam Cerno gi ak njabootu seexsu yi àndoon Sëriñ Tuubaa ñëpp yàlla na leen yàlla yàggal dëgëral leen ba seen mission biñ war a taxawee te mission boobu day mel ne sax ab pàcc la ci li ñuy waxtaane tey jii muy tëj diit ndax sëriñ Touba li nekkoon mission mooy tëj diit waaye dafa ñaanoon yàlla bu defee mission boobu ba mu jeex yàlla ci njabootam am ñu continuer di ko taxawee moo tax mu ne woon durriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil mustafa tajtahidu kon ñoo ngi leen ñaanal yàlla ñooñu suñu kilifa yu baax yooyu yàlla dëgëralal leen bu baax ba mission tajdiid boobu ak ijtihaad boobu ci sàmm diine ak taxawal ko ak euh, daanal ko ay dindil ko ay defeem ak sagal ko ak teral ko ak àggale ko fa sëñ Tuba yaakaaroon yàlla leen ci yàlla jàppale bañ defee ko nu raw seen eh, seen jot euh, di ziyaare den ndokkeel yéen ñépp ci weeru tedd wi ñu ne muy weeru koor weeru koor yi nga xamee ne ci lañ wàcce alquran shahru ramadan alladhi unzila fihi alquranu hudan linnaasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan kon ñi ngi ñaan yàlla defal ñu ko muy weeru yërmande weeru njéggal weeru gore ci sawara comme ni ko yoon sallallahu alayhi wasallam ñaanit yàlla defal ñu ci tawféex bañ mën koo dundal canam ware lépp càggante guñ ci def lépp càggante guñ ci defee yàlla baal ñu ko ci baaxam may ñu ci tamit lépp lu baax lañ ci def mu nangul ñu ko may ñu ci balaa génn ñu li taxoon mu tashri'a ko muy taqwa la'allakum tattaqun kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kon li taxoon yàlla wàcce ci ñun weeru koor moo ñu jànge ci nu ñuy ragale yàlla yàlla nañ ci yàlla may eh, ñu amee ci ragal yàlla googu ba lépp lu ñuy def rek yàlla rek tax lépp lu ñuy bàyyi yàlla rek tax suñ jëf jëpp yàlla eh, ñu ciy seet yàlla yàlla nga ci yàlla defal ñu ñëw ànd ak yéen jàngat benn tomb boo xamee ne mënees na ne nuqta eh, benn tomb central la ci njàngalem Sëriñ Tuubaa muy tajdiid te tajdiid day dafa bokk ci point yi gën a am solo ci lislaam ndax lislaam mooy diine ji nga xamee ne yàlla gërëm loo na ko mbindeef yi yàlla lim bëgg nit ñi jaar ci pour mën a texe tey ak ëllëg mooy lislaam lislaam nag du caagi ne bi yoon sallallahu alayhi wasallam ñëwee rek la tàmbale waaye lislaam ba mu dafa yàgg ba nit amagut bañ bindagul nit la yàlla defoon contrat ak doomu aadama wa id axada min eh, rabbuka min bani aadama min zuhurihim dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi kon ba nit defee boobu nangul ne yàlla mooy yàllaam lu ko yàlla digal dana ko def yoon yu ko yàlla rëddal lay jaar kon boobu la lislaam sosu waaye Euh, yonent yi fi jaar yépp rek ñëwuñu lu dul fàttaliwaat nit kóllëre gi doxoon nit ak yàlla ca ba ëzël ba dara amagul euh, sëriñ Fallou nee na ci mbind mu mbind moo xamee ne boo demee ci téere sëñ Modou Maam ñoom bi tudd Nahjul Qawim fii sirat Cheikhul Xadim indi na ci benn discours sëñ Fallou boo xam dafa ne wa'lamu anna tariqatal muridin هي الطريقة الطريقة السنية التي كان عليها من أخلصوا دينهم لله تعالى من ظهور الإسلام إلى يومنا هذا yoonu murid mooy yoon wi nga xamee ne mooy yoon wu sell wi nga xamee ne ñi doon jaamu yàlla ba lislaam amee ba léegi ci lañ tegu woon yoon woow nag buñ ko doon tënk wa xasiluha al iqbaalu ala allahi taala bil kulliya wal ighda'u an ghayrihi bil i'radi an kulli ma ya'udu ila hadhihi dunya daniya buñ ko doon tënk yoon woowu mënees na ne mooy jël sa lépp jox yàlla jébbal sa bopp yàlla mooy al islam jël jébbal sa bopp sa lépp jox yàlla soobu ci yoonam leneen luy dox sa diggante ak yàlla moo xam adduna la moo xam bànneex moo xam leneen lu mu mën doon nga sànni loola kon loolu buñ eh, eh, ni ko sëñ Fallou waxee moo loolu mooy eh, l'islam mu ne nag yoon woowu walam yazalil mawla yaati bi xawmin yujaddiduunaha fi kulli asrin bi imaamin kaamilin min xawaasil ulama wa min kummalil awliya mu ne yoon woowu nag yàlla du dañ di yabal ay boroom xam-xam yu mag ya gën a sell wala yu ya gën a mag ñu ñëw di ko yeesal di ko yeesal di ko yeesal ba bu egsi ci moom mu ne nag fa kaana mu dalika ah, al mujaddid fi hada al asr al jadid wal waqt al sa'id al shaykh Ahmad Bamba radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne ki ko yeesal nag ci jamono ju ju yees ji ñu ne ak époque bu am sens bii ñu ne ndax ku am tawféex ka lay yeesal diine di muy Sëriñ Tuubaa loolu sens la lu jàggi ne ku nekk mën am kon tawféex la dund ci jamonoom jooju nee na kooku ki ko yeesal ci jamono ju mujj jii nag mooy Sëriñ Tuubaa loolu la nga day dëppoo ak li Sëriñ Abdou Lahad waxoon ne Sëriñ Tuubaa ñëw fi ngir yeesal ab Euh, wala ñëw fi ngir sos ab tarixa waaye dafa fekk yoon wi yoon sansalam rëddoon mu tax fënd bañ fàtte ko mu yeesalaat ko leeralaat ko mel na ko yoon sansalam bàyyi yoon ñu ci bëgg mën a jaar jaar yépp jaar moo tax sëñ Fallu ci ay waxam mi ngi naan jaddada diina fa adha ka annahu qad banaahu mu ne sëñ Tuubaa dafa ñëw yeesal diine yeesal koo xam ne day mujj sax dañuy jàpp moom moo doon tabax ci diine te doyul lu dul rek rëdd bi yoon sans salam bàyyi woon rek mu yeesalaat ko kon ci tënk rek sëñ Basiru it ci ay waxam boo demee na ko ci fekk ndax mi ngi naan nee na gannaaw bi nga xamee ne wali yu mag yi dañ fee ne ku ne def ab liggéey bu mag ci liggéeyal lislaam ak leeral diine bi mu fi jógee tuuti nee na eh, leer googu ñu fi bàyyi woon dafa dem ba tàmbalee giin Euh, bu doon ne lislaam ab làmp la kon ñu ne mi ngi bëgg a fay bu doon ak géej ñu ne kon duus ya yëngutootut bu doon ab drapeau la ñu ne kon ma ngi daanu te dara warulu ko ludul nee nag li kasratil fasaadi wa dhuhuril bida wal munazaati fi riasa mooy bidaa yu bari yàqute gu bari mooy nit yi diine yu yoo xam ne tegu seeni jikko baaxut tënkuwuñ ci lislaam seeni doxin ni ñuy dundee diine baaxut ak nag ku yàlla ñor jafe nit ñëpp àdduna leen ñor nuñ taxawalee nguur nuñ euh, dagoo buur yi wala buñ daguwul tamit taxawal seen état bopp ba loolu indi ay guerre yu bari xeex yoo xamee ne euh, mënee su ko leeral fii ngir euh, xeex yu baree bari ay guerre yu kenn mënta jamono jooju nag yàlla indi Serigne Touba mu ñëw taalaat làmp bi yëkkatiwaat drapeau bi yëngalaat géej gi ba ñépp mën cee jariñuwaat fa ahya fa ahya allahu bihi fa ahya allahu ala yadayhi mayita diini wal mu ne ci moom la yàlla diine ji dee woon xam-xam bi dee woon ci moom la ko yàlla dekkalewaate kon buñ delloo rek ci waxi sun kilifay diine yi ñoom ñépp leeral nañ ne Sëriñ Tuubaa dafa ñëwoon rek pour yeesalaat diine ñëwu fi woon pour euh, indi ay bidaa wala indiwaat diine ju bees wala indi ay tabax loo xamee ne bokkut ak li fi yonent sallam bayoon waaye dafa ñëwoon rek ngir tëjjee kon tajdiidu diin loolu nag Sëriñ Tuubaa jëm bam da ko waxal boppam boo demee ci ay mbindam da ngay gis ne mu ne diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi nujaddidu jenn diine ju nit di wute yàlla lu dul lislaam jooja diine du du ca am lam bëgg nit ki lépp lu muy def du ca wut yàlla di ca wut texeg adduna ak te tegu ko ci li yàlla rëdd kooku la muy wut du ko ca moo ne nag ñun wa bihi nu jaddidu ñun nag diine jooju la ñëw pour yeesalaat ko rek loolu nag moo dëppoog lii alquran ne inna diina indallahi alislaamu yàlla ji jenn diine la am te mooy lislaam waxaat ne wa ma yabtaxi xayra alislaami diina falan yuqbala minhu képp ku bëgg jaar ci weneen yoon wu bokkut ak lislaam pour mën a am texe day adduna ak alaxira pour bëgg mën a mucc fi ak ëllëg te dégg ko ci li yàlla tëdd kooku fala yuqbala minhu kenn du ko nangu diineem joojee wa huwa fil axirati min al xaasiriin te bu demee yowmal xiyaamit day perte rek alquran it mi ngi wax naan shara'a lakum min ad-diini maa wasaa bihi nuuha walladii awxaynaa ilayka wa maa wasaynaa bihi ibrahim wa muusa wa isa an aqiimu diin wala tatafarraqu fiihi mooy jenn diine rek laa masa am moom laa joxoon euh, Adam moom lañ joxoon Nuux Ibrahim Muusa Isa te rek mooy ngeen jaamu yàlla topp aw yoonam te bañ cee teqali loolu ci tënk mooy lislaam ni ko sëñ Fallou waxee léegi rek mooy sëñ Tuubaa dafa ñëw ngir yeesal l'islam te mus la dañ yàlla di yabal ñu ko leeral mindeef yi saa suñ ko fàttee diine jooju lislaam nga xam ne nag moom la eh, yàlla di yabal ay nit ñu koy fàttali mindeef yi dafa am juróomi fonction yu muy ñëw pour garantir ko pour pour pour répondre ko ci dundu doomu aadama dafa am juróomi rôle yu muy jouer ci dundu doomu aadama benn bi mooy manees na ne benn rôlu philosophie la masalan waaw nañ ko leeral bi ci des théologie la bi ci des éthique la ak yar bi ci des sociopolitique la masalan nu ñuy nosee àdduna bii la bi ci des nag mooy lu aju ci ëllëg kon ñett juróomi point yooyu manees na koo tënk ci rek aqiida ibaada axlaaq tashri' ak najat fil axira masalan ni diine bi koy yàllay wàcce doomu aadama dafa bëgg pour jagal ñett juróomi mbir yoo xamee ne nit mënu koo jagalal boppam nit dafa ñëw ci kaw suuf te xamul lu ko fi indi xamut nu mu fi war a nekke pour mu xam nag ki ko bind ak lu tax mu bind ko ak lu tax mu indi ko ci kaw suuf ak nu mu fi war a dundee ak nu mu fi war a nekkee ak nu muy nosee dundam gi ak diggante mi mbindeefam yi nu ak ñoom kooku bu ko yàlla waxut mënu koo xam kon aaje ne yàlla yabal nit xamal ko ci juróomi tomb yooyu wax ko ki ko bind kan la mooy premièrement ki ko bind muy yàlla mooy kan ak yan mooy ay sifaatam ak bu ko bëggee jaamu yàlla jooju nu muy jaar pour jaamu ko nu muy fexe ba am ngërëmul boroomam boobu bi ci des mooy nu muy fexe ba ay jikkoom baax ci kaw suuf yor jikko yu baax comportement baax mën a dund lu baax du lor nit du def leen lu bon bi ci des nu muy dunde ak ay moroomam ensemble nu muy fexe ba ñi muy dëkkal ci biir réew mi du leen lor duñ ko lor muy ay loi ak i charia yoo xamee ne day wax nit ne ko lii sañ nga ko lii sañoo ko euh, ci wàllu ni ñuy nosee àdduna mu nosee ko ko juróomi tomb yooyu muy nu muy xamee boromam nu mu koy jaamoo nu muy amee jikko yu baax nu muy euh, nosee ak dundam bi fam war a yem ak fu yam lam ak lam ak nu muy jaare ba mucc ëllëg loolu ay question fondamentale la yoo xam ne nit munu cee am réponse bu leer munu cee am tontu bu leer te dellu ci yàlla kon il faut yàlla yabalal ko ñu ko ñëw wax ko la cay dëgg moo tax alquran ne inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam alquran dafa ñëw pour gindi nit wax ko la gën gindi ko ci tomb yooyu wa anna hada siraati mustaqiman fattabihuhu wala tattabihu subula fatafarraqa bikum an sabilihi dalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun lii mooy sama yoon jaar leen ci waaye bu leen jaar ci ñàll yi boo leen ci jaaree dana la dana leen dévier dangeen jàdd doo leen jaar ci yoon wi yàlla bëgg kon nee na nag loolu muy yoonu siraatal mustaqim yonent bi jaaroon yépp dañoo ñëwoon rekk pour dénk nit nu ci jaaree euh, diine buñ ko bëggee misaal manees na ne mooy kon ngir jub gi yàlla tegal doomu aadama man cee jaar ba am ba xam yàlla jaamu ko mën mucc tey xam lu baax xam lu bon mën a def lu baax mën a def lu bon du lor kenn kenn du ko lor mën a dund dund gu baax ci kaw suuf mën a mucc amal yamal yii diine ci tënk loolu dong la léegi loolu mooy siraatul mustaqim siraatul mustaqim mooy yoon wi àggale nit ci yàlla yoon wi àggale nit ci texe yoon wi àggale nit ci dund gu baax ci kaw suuf ak dund gu ëllëg yoon woowu nag dafa am ay ñal yu nekk ci wetam bu fekkee ne nit poñe yooyu ñu wax dafa yam ci li ko yàlla wax jaar ca boobaa yoonu miy jaar siraatal mu lañ koy wax waaye bu fekkee ne dafa jël xalaatu boppam wala ay déggiini boppam rek ay ijtihaadaati boppam ak i tàndatu boppam rek wala topp bànneexam bu ko jaar bu ko defee kon xutuwaatu shaytaan lay jaar yoon wa muy jaar pour xam yàlla du bokk ak yoon wi ko yàlla rëddal yoon wi jaar pour def lu neex yàlla du bokk ak yoon wi ko yàlla rëddal yoon wi muy jaar pour am ay jikko yu baax jikko yooyu mën naa bañ a baax yoon wi muy jaar pour mën a nosi dundam def lu baax def lu bàyyi lu bon mën naa bañ a doon def lu baax def lu bàyyi lu bon boobaa bakkanam la cay topp wala seytaane wala bànneexam wala yeneen déggin yoo xam du njariñu doomu aadama du ci nekk finalement masalan nit loolu du ko arranger kon il faut yàlla yabal ay doomu aadama ay yonenti muy ay doomu aadama ne ñoom ñu ñuy gindi nit ñi wan yoon wi leen yàlla rëddal moo tax boo demee ci xissatul aadam yàlla bi mu bindee doomu aadama rek indi ko ci suuf da ko wax ne ko fa imma yatiyannakum minni huda fa man tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa waaye wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka Euh, danaa leen indil ak njub boo xamee muy mooy yoonu mooy siraatal mustaqim boo leen ko toppee doo leen réer doo leen texee réer mooy bañ a jaar ci li neexal yàlla wala yashqa mooy ku topput li yàlla bëgg sa dund du mën a jag fii ci kaw suuf ay rayante ay topp euh, man sa moroom duma topp bànneex bànneex nag nit bu ko toppee da koy lor wala tattabil hawa fa yudullaka an sabilillah boo toppee sa bànneex dalay réeral ba doo mën a jaar yoon wi yàlla tracé kon yonent yi li nekkoon seen mission mooy jéem a won nit ñi mbaax googu yàlla tëralal leen te mooy lislaam waaye ñoom seen liggéey toujours dafa amoon ay défi saa suñ masaana ñëw def seen liggéey fàttali nit njub jaare la war ko ci yoon baax bu demee tuuti nit day jengaat génnaat yoon wu te yonent e, réer benn ci bokkaale walla ñuy weddi wala ñuy topp yeneen yoon seenum xelum bopp moo tax yàlla wax ci alquran ne naasu ummatan waaxida fa ba'atha allahu nabiyyiina mubashiriina wa mundiriin wa anzala maahum alkitaaba bilhaqqi liyaxkuma bayna annaasi fiimaa ixtalafu fiihi wa maa ixtalafa fiihi illa alladiina uutuuhu min ba'di maa jaa'athum albayyinaatu bagyan baynahum fahadaa allahu alladiina aamanuu limaa ixtalafuu fiihi min alhaqqi bi-idnihi wallaahu yahdi man yashaa'u ilaa siraatin mustaqiim ñun ñépp bi leen fi yàlla indee ci kaw suuf aadama li yàlla bëgg ci ñoom wax na leen ko moy jaar ci yoonu yàlla wi waaye doxuñu tuuti nit jengaat indi yoonu boppam bu bokkut ak siraatal mustaqim bu ko defee muy aaje ay yonenti ñëwaat leen ca delloowaat fa ba'athallahu nabiyina mubashirina wa mundirin ñooñu biñ ñëwee pour mbaa giñ indil doomu aadama ak njub googu ak yoon wi mën a jaar ba mën a mucc yamatuñ ko di ko ay wax waaye dañ koo bind ci téere pour nit ñi mën koo conserver man koo téye ba duñ ko changer ba mën ci jaar di ci niitoo di ko def ab torche ab lampe bi ñuy jaar pour mën a xam lu baax ba mën cee mën koo def mën a xam lu bon ba man koo moytu waaye yonent yooyu tamit ay défi yu mag moom lañ daan jànkonteel ñi ci ëpp dañ leen a weddi ñii ñu rey leen ñi eh, jànkonteeg coono yu ne kon noonu la continuer ba egsi ci yonent bi salaam yonent bi salaam yi nag eh, yonent bu fi mës a ñëw it eh, du ne tomb yooyu muy ci ni ngay xamee yàlla ak ni nga koy jaamoo ak ni ngay defee say jikko ak ni ñuy nosee àdduna bi ak ni ñuy mucc àlaxira du caagi ne yépp la koy la la la la yonent bu ñëw wax lépp waaye yonent buñ ñëw rek dina ci wax mbindeef lu tolloog lu la la lu tolloog xam-xamu doomu aadama fa mu ci jamono jooja dana ci wax nit tamit lu tax dundam mën a jag ca jamono jooja waaye du ko wax lépp am yenn saa salaam bi mu ñëwee nag moom lépp lu aju ci tomb yooyu moom bàyyiwu ci dara yépp lay leeral doomu aadama moo tax mu ne ma faratna fil kitaab min shay amul benn tomb bu aju ci luy defar doomu aadama lu koy xamal boroomam lu koy taxa mucc tey ak ëllëg te waxuñ ca dara léegi nag tomb ya ca lañ ca war a xam lépp leeral nañ ko ba li ci des rek mooy soobu yoon wi mën a mucc moo tax yenn saa bi mu njub moom mat na moo tax mu ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina diine ji motil naa ko léegi amatut luñ ci yokkaat bu doon yoonu njub siraatal mustaqim ab tëli bu jógee ndakaaru war a jëm Tuuba la manees na ne egsi na Tuuba yonent fi jaar yu ne ku ne dafay ñëwoon rek tabax ci tuuti masalan dal eh, doon ay ay sociétés yoo xamee ne wala ay entreprises yoo xam ne dañuy tabax tali bi tali bi nag mi nga tàmbalee Ndakaaru jëm Touba ñii dañuy tabax ba taxaw keneen ñëw tabax li dale ba feneen keneen ñëw tabax ba feneen waaye ci nag la egsee Touba ñu defar ko ba mat sëg amatul buñ ci defarate loolu moo tax mu ne al yawma diinakum yëmu ci loolu it nee na inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun mooy mbaax googu ñu yonent sallallahu alayhi wasallam indi nag yàlla moo koy aaral boppam kenn mënu koo changer yonent sallallahu alayhi wasallam nee na taraktu fiikum maa in tamassakum bihi maa in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di abada muy kitaaballahi wa sunnati aw wa itrati bàyyil naa leen fi ñaar yoo xamee ne boo leen ci jàppee doo leen réer bu mukk muy téere yàlla bi ak sama sunna waaye comme doomu aadama dafa dëgër bopp saa su yonent yi indee lu baax duñ def tuuti lu ko indiwaat seen déggéeni bopp kon aajana tajdiid di ko tajdiid toujours ba njub googu di man di sax ci mbindeef yi di leen di mën a euh, résoudre seeni problème di leen mën a wan yoon wi ñuy mucce tey ak ëllëg di leen mën a wan yoon wi ñuy jaamoo seen borom euh, kon tajdiid ku ko bëggoon a taarif rek mooy tanqiyatu diin min tahrifi alxaaliin wa intihaali almubtiliin wa taawili jaahiliin euh, ci définition bu gàtt rek taxri eh, tajdiid bokkut ak indi diina ju bees ndax diina ju bees yonent moo koy def tajdiid bokkut ak indi bidaa indi aw déggir woo xam ne yonent bàyyi ko fi woon ndax bu njëkk bi dafa am tashrin ak tajdiid ak ibda ak ak ak ñett yooyu nag dañoo niroote bokkul tajdiid eh, tashrin yonent yi ñoo ko doon def loolu mooy ñu doon tracé siraatal mustaqim dalee ko ca aadama ba ci yonent sallallahu alayhi wasallam waaye bi ñu egsee ci yonent sallallahu alayhi wasallam la jeex kon lu diine ju bees yu ñu fi indiwaat loolu moom mënut a amati amma euh, di fi tamit ci sos ay bidaa ay déggin yoo xam ne dëppoo day day day dàq yonent yi doon indi it mënta am kooku bidaa lañ koy tuddee bidaa ci diine lu bona bon la euh, ku ko def euh, dalay jëmee ci sawara wa kullu bid'ati wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala kon indi déggin wu bees ci diine te bokkut ak wi yonent bi tëddoon kooku bid'a lañ koy tuddee xanaa nag luy tëj nag mooy déggéen yu bon yi nga xamee ne déggee nañ ko diine walla ñu yokk ci lu ci bokkut wala ñu def ci taawil yoo xam ne yàq na li yonent yi tracé woon déggin woowu euh, doxin woowu loolu la ñuy wax tajdiid tajdiid nag euh, hadis bii ne laa yazaalu taaifatun min ummati zaahiriina ala alxaqi laa yadurruhum man xadalahum wa euh, ila axirihi mooy toujours dana am ci xeet yi ñu sax ci dëgg gi leen yonent bi bàyyiloon nit ñi naqaral leen nit ñi ànd ak ñoom nit ñi bañ a ànd ak ñoom du leen déranger li leen ñor rek mooy yoon wii rëddoon yoon santam doon ñu nekk ci dund ko léegi yoon santam waxam na ci benn beneen hadis ne te eh, mu ne inna allaha yab'athu li hadhihi al umma ala ra'si kulli umma mi'atin man yujaddidu laha dinaha yàlla dana yabalal xeet wi njëlbeenu bépp téeméeri at ku ñëw pour yeesal diineem diine ji kon hadis boobu Abu Dawud nettali na ko ak ñeneen tajdiid nag comme niñ ko gisee léegi rek selon kem Euh, déggiin wala taawilaat wala soppat yuñ def ci diine ba tax ci benn ci xaqiida ci pas-pasu nit ñi nit ñi xamee suñ boroom wala nañ koy jaamoo wala nañuy jikko yu baax yi mu rëral wala nañuy nosee suñ àdduna wala nañuy mucce yowmal xiyaam benn déggin woo xamee ne nit ñi def nañ ko ci te bokkut ak bi ci yonent bi rëddoon day aaje bu baree ba yàgg day sori leen nit ñi yoon wi leen yonent bàyyiloon bu boobaa nit ñi ñal yi lañuy jaar te ñal kat ku ci jaar doo mën a àgg fa euh, fa la yoon way jëme yoon wi ku ci jaar tegg wi ku ci jaar doo àgg ca doo àgg ca yàlla kon lii yonent yi lii war seen téef du tabax yoon wi waaye ñoom maintenir def entretien yoon wi fekkee ne ab tëli la fatt fatt bën bën yi ciy am ak sa couche yeeg yàqu yàqu toj tojoo ci am ba nit du ci mën a jaar ba tax ñuy bëgg a jaar ci ñal la ak di sos ay teggi euh, tajjiit mooy ñëw fattaat bunt yooyu yeesalaat yoon wi defaraat euh, tëli bi ba nit ñi mën cee jaar comme ni ko Sëriñ Fallu waxe woon rek gannaaw mooy euh, mujaddid nag dafa am ay sifaat yu muy war melo meloo mooy ni ko Sëriñ Fallu waxe rek bi imaamin min xawaasil ulamaa'i awliyaa day doon boroom xam-xam yu mag mag yi doon wali yi gën a mat ñaar ñooñu xam-xam bu mat sëkk am ab cër ci yàlla ñaar yooyu mooy tax nit ki mën a def tajdiid ku ab xam-xamam seetlut boo bëggee def ci tajdiid ndax déggoo diine diine yi ji yàlla sallam li ñu fi bàyyeel ab ab miraasu nubuwa xam-xam la am na hadis bu ko wax kon il faut nit ki day peeg diine ji mooy tax luñ ci yàq wala déggin wuñ ci def te bokkut ak wi ci yoon di bàyyi yoon mu mën a xam ne lii bokku ci man ko ci delluwaat euh, day doon ci wali yu mag yi ndax wali yu moo mën a am sell gu yàlla sell gi ngay sell ga mat ba tax lépp lu muy def bàkkanam du tax bànneexam du tax dara du tax lépp yàllaa koy def lépp lu mu def yàllaa tax kooku wali yu mag yee koy def mooy taxit li nga def sell gi nga ci doon wut yàlla dana tax yàlla jàppalal la ca ba njuumte doo ko def masalan ci jamono yu mujj yii gis nañ ne am na ay tajdidaat yu bari yu am ci diine waaye dañuy gis ne comme ña ko doon def benn xam-xam ba wala euh, sell ga ca yàlla des na gis nañ ne indi nañ ay ay doxin wu bari ci diine waaye doxin woowu bañ ko talalee nit ñi ba noppi lam indi fitna dong la mooy comme waa penk ñi gis ngeen seen woote boobu def nit ñépp ay yéefar léegi te sax moo ne nag ci commencement lu baaxoon la dafa ñëwoon pour bëgg rek delloo nit ñi ci yoonu yoon sallam ñëwoon ci condition yoo xamee ne fañ nekkoon am na ay jéng-jéng yu fa amoon sori li yan yoon sallam la waaye ñàkk a matu ka koy def ñàkk sel maanaam sax sel na waaye ñàkk a matu xam-xamam wala ñàkka a matu sellam ci wàllu yàlla tax na rëdd wa muy rëdd ak tatarruf la cay am walla du tëppoog na ko yàlla bëgg dëgg-dëgg bu ko defee nag Ah, ah la muy jurit ah, moom sax est-ce que du jar sax ñu koy tëj daan moom it est-ce loolu du far nekk bidaa kon jar na kiy tëj jiit du caagi ne ku jug rek ne da ngay indi aw yoon ci diine ñu ne loo ngay def tëj jiit la waaye day aaje yow mi koy def nga doon ku mat sëkk ci diine mat sëkk tamit ci xam-xam way laa li ngay def moom bidaa lay doon rek wala fitna joo xamee ne teqale jullit yi def ñi ay yéefar Euh, daganal ku leen rey te loolu euh, bokkut sore naag lool li yenn saa salaam rëddoon kon ñaari tomb yooyu mooy mat sëkk ci wàllu xam-xamu diine mat sëkk tamit ci wàllug yàlla ñaari tomb yooyu ragal naa ne benn munu cee bàyyi moroom ji euh, tomb yi nga xam ne nag tajdiid des na ko ci def ci diine mooy tomb yi nga xamee ne ak jeng am na ca masalan Euh, abul ala al mawdudi am na ci téere bu tudd mujizu taarix tajdid fi fi lislaam wane na nee na euh, bi fi ñoon sansalam jógee ba suñ joone yàlla tey ñi fi jaar ñépp di tajdid ñëwuñu tajdid diina jëpp ñëw comme ni ko ñoon sansalam defoon déedéet ku ne dafa am rek as pàcc su yàq ci diine ñu ñëw defaraat pàcc booba amaa nag mel ne tëli bépp ba toj ba ñu war a defaraat tëli bépp nag kooku kenn defagu ko kiñ foog ne moo koy defi ci jamono mooy kiñ naan Mahdi imam Mahdi al muntasab euh, al moom lañ foog ne buy ñëw dana fekk diine yàqoo yàqu ba nit ñi sori ko lool ba daanaka la muy def du dindiwaat diine ju bees waaye dana xaw a jege li fi yoon sallam doon def kon gannaaw yoon sallam point buy yàqu am rek dana am ku ñëw fatt point booba ñu jàllaat buñ jàllaatee ba am beneen point yàqu-yàqu amaat ca keneen ñëw fattaat ko bam euh, nit ñi mën a continuer duñ seen diine ñu seetlu ne nag gannaaw yoon sana bi mu jógee point bi njëkk a tomb bi njëkk a sooxee gannaawam mooy al yoon wi mu rëddoon cin ni ñuy doxale adduna ak alaxira adduna ak euh, diin wa dunya mooy alxilaafa rashida yonent bi dafa ne yàlla dafay indi ab yonenti mu nekk fi li soob yàlla mu toog ko fi bu bu noppee yàlla jële ko fi indi fi xilaafa rashida mooy ñu ko topp ñu ñëw wuutu ko jaar ci yoon wi mu nekkoon di doxe yoon wi mu leen rëddal ci diine ak ci àdduna tënku ci dafa ne xilaafa rachida ala minhaaji nubuwa mooy dañuy tënku ci ni yonent bi doon doxe mu ne fa takunu ma sha allahu an takun summa xilaafa googu day ñëw nekk fi lu la soob yàlla mu nekk ko fi bu noppee yàlla yëkkati ko fi bu boobaa lay ñëw nag ak mulkan adudan la wax mulkun adud mooy euh, régime wala nguur goo xamee ne gu gu gu gu maandoo di ko gu gu gu jeng adud du mel ne kuy matt nit ñi moom it nee na fi nekk la soob yàlla mu nekk ko fi bu ko defee mu jóge fi yàlla indi fi geneen nguur goo xamee ne mulkan jabriya la ko moom it dana fi nekk li soob yàlla mu nekk ko fi mu jële ko fi gannaaw bi xilaafa ñëwaat bu tënku ci minhajul nubuwa kon yeneen saa salaam rek am na lum ñu rëddaloon ci nu ñuy doxe suñu adduna ak alaaxira waaye jugu fi lu mat ñeent fukki at euh, gannaaw Seydina Ali moom mu ñëw di farlu ca yoon woowu ko rëdd yoon sax dama doon ngir def ci jullit ñépp ñu roy ko ña fa wuutu muy banu umayya jaar yoon woo xamee ne parce que ni ñaan mulku naa du tàmbale juddu ci ci lislaam lu sori la yoon woo xam ne lu sori la ak wii yoon sax dama doon doxee ci doxal adduna ak alaaxira sori ko lool te maandoodiku lool tooñ yi bari lool daret yi bari tuur daret gi bari lool doxeen wu yàqu bari lool kon mel na ne jaadu na ci yoon nit yàlla yi ak wali yi ku ñëwaat war leeral tamit nag yoon wi fi yoon sansam doon loolu la Omar ibn Abdul Aziz doon ñëw doon ko euh, doon ko yeesalaat yeesa doxee na ci nguur ak maandute ak doxeen wu baax ak ak delloo nit ñi ci lislaam noo xamee ne ku koo gis rek da nga naan nii la fi Abubakar doon doxee gis rek nii la Omar doon doxee ku gis da nga naan nii la Usmaan ak Ali doon doxee kon eh, Omar ibn Abd eh, kon yàq-yàq gis nañ ne yàq bi gën a bi njëkk am ci gannaaw yu ne mooy ci xilaafaam niñ koy wuutoo beneen ñaareelu tomb bi nga xamee ne yàqu am na ci gannaaw yoon sallam mooy gannaaw bi nguur googu mooy nguur gu maadooti googu googu yilifee jullit yi euh, comme tënkuwut ci ni yàlla tëral ci ñu war koo doxale dafa euh, soññ nit ñi ci ay caaxaan waaye yemu ci xam-xami yéefar yi ak seen falsafaat yi seeni déggiin ak seeni diine yépp dañ ko firi ci làkku arab nit ñi di ko jàng nit ñi nag bi ñuy comme nit lu mu xamul rek bu koy door a gis da koy yéem am na lu ci man naa ndax eh, yàlla bayu min min ummatin illaa xalaa fiha nadir xëy di fi jaar yëpp yàlla yebal na fa ñoom ku leen ginde am na ci loo xam ne ci loolee xeet ya yàlla la waaye nginditeeg alxuraan da ko nit ñi ak intellectuels yi gëstu philosophie boobu ak xam-xam yooyu ak diine yooyu yitteel leen ba téereb yàlla bi xoolatuñ ko sax pour mën ci dellu pour man koo jàngat ba man cee tabax système boo xamee ne danañ ci mën a mucce tey ak ëllëg te xam nga dara gën di erreur yàlla indil la lu toll ne alquran ne la ci nga inna hada alquran yahdi lillati hiya aqwam ci nga war a mën a génne sa li lay mën a muccal tey ëllëg da ko fi bàyyi di sukkandiku ci di gëstu waxi nit pour mën cee jaar pour mën a tabax système bu la musal loolu erreur bu mag la day mel ne da ngay comparer nit ak yàlla loolu loolu nag taxoon naa ba nit jullit yi ay débat théologique ay gëstu ci wàllu falsafa ak ay nax saxanda ngi mujaadalaat kalaam yoo xamee ne tax na ba yitteetuñ ko pour mën a gëstu dëgg-dëgg téereb yàlla bi pour mën cee génne xam-xamu bi lislaam bëgg ak njub gi yàlla bëgg pour nag loolu mën a am dañuy gis ne Omar ibn Abdul Aziz am na ab pàcc bu mu ci tàmbaloon liggéey ndax moo njëkk a ñëw ne nañ tadwiinul ulum moo ko njëkk a digle tadwin boobu moo may al al aymatul mujtahidun ñu mën a am cëslaay buñ sukkandiku pour mën a def ay njàngat alquran ak na pour mën cee génne système boo xamee ne danañu mën a jagalal sunu tey ak sunu ëllëg nañ ci mën a xam sunu boroom xamee ci nuñ koy jaamoo xamee ci nu ñuy defee jikko yu baax xamee ci it nu ñuy nosee adduna bi te duñ ko teg ci bànneexu doomu aadama duñ ko teg ci ay intérêt yu buur duñ ko teg ci xalaatu nit waaye ci ni yàlla bëggee lañ koy teg kon gis nañ ne état bu dérivé jaaru ci yoon euh, njuumte li muy nar a indiwaat moo gë day bari ndax gis nañ ne état bi yoon saa salaam bàyyiloon nit rek bim jengee lëm indi mooy dafa favoriser. Euh, tarjama euh, euh, ak favoriser yeneen science ak yeneen gëm-gëm yi ak futuhaat yu bari sax tax na nag contact am jullit ak ñeneen waaye gis nañu état bu tënku ci l'islam euh, njuumte li muy def du yam ci doxeenu kaw gi waaye day dem ba li waroon a intéresser nit ñi muy seen téere bi yàlla bi nuñ ciy jaare ba tabax ci diine yi nit ki état bi day day day day nit ñi moo tax Euh, Omar ibn Abdul Aziz tom boobu mu digale woon ci nañ tadwiinul ulum liggéey bu mag la defal l'islam ndax moo tax ba tajdiidu saani muy ay matul mujtahidun ba ñuy pour ñu mën a def tajdiid euh, lañ fa fekk gaa yi def ko euh, ci tajwin yi ñu doon def ci nañ mën a sukkandiku ba def benn sarx benn sarx tashri'i bu mag boo xamee ne dana mën a delluwaat nit ci alxuraan au lieu que ñuy delluwaat ci falsafal ya wala xikmatul hind wala turasul firs waaye dañuy dellu ci alquran ak sunna pour mën a génn ci système boo xamee ne dana mën a jagal dunduk nit tey ak ëllëg kon ñaareelu inxiraaf bi amoon mooy ci au lieu ñu jëlee mbaax ak njub ci alquran ñu koy jële ci nit ak xelum doomu aadama ba imaamu Malik ak Abu Hanifa ak Ahmad ibn Hanbal ak eh, imaam Shafi'i ak yi ñeneen ñeneen ñeneen ñi fi nekkoon ñëpp ay Awzaa'i ak eh, Sa'd ibn Layth Layth ibn ak ñeneen ñoo ñëpp liggéey yooyu ñu doon def yépp rek mooy soril nit ñi beneen déggin wu ñuy déggee yàlla wala beneen euh, nu ñuy weneen déggin wu ñuy déggee ci nu ñuy defaree jikko boo xam ne du tënku ci yàlla ak beneen nosin wu ñu nosal nit nuñ koy nosee te du tënku ci li yàlla wax ñoom ñooñu seen liggéey euh, ci tëj dit boobu wàll googu la jëmoon beneen Euh, dérive beneen beneen beneen jeng-jeng boo xamee wala beneen yàqu-yàqu boo xamee ne am na gannaaw yonent sallallahu alayhi wasallam ba aaja woon tamit ñu tëjji ci mooy euh, benn jullit yi wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduni yàlla seen yàlla jenn la seen alquran jenn la seen diini ji jenn la waaye comme li ma waxoon léegi ci gannaaw rek li état bu bon influence yi muy def ci nit ak xam-xam yi fëlsëfal yu naan yooyu mu indi taxoon na ba nit ñi te taasur ci ba euh, ay firax kalaamiya ay ay ay ay ay ay ay déggin yu wuutee ci diine tàmbale am déggin yooyu fekkoon ne dañoo tënku rek ci alxuraan ak sunna déggin yu bari yooyu du ci am ndax alxuraan lu simple la déggin wu woyof lañu ñu indil simple boo xamee ne ni ngay xame yàlla lu simple la ni nga koy jaamoo lu yomb la ni nga koy baaxe lu yomb la waaye bu fekkee ne au lieu que ñuy yam ci loolu waaye dégg xalaatu doomu aadama ak xelum doomu aadama rek lañ sukkandiku boobaa digg ñi day bari moo tax nag ay firax kalaam yu bari am ñii te loolu dara wëlu ko lu dul rek nit ñi di gëstu falsafa te seen agguñ ci maturité ñor gu ñuy war a mën a gëstu foofu moo taxoon nag jullit yi teqalikoo teqalikoo yu bari firax yu kenn xamut mu'tazila nga fee shia nga fee xawaarija nga fee lu ne nga fee kon teqalikoo bu bépp ci xaqaid la da ci am am na ñoo xam ne politique la waaye tamit am na ñoo xam ne ci la kon war na am tamit ku ñëwaat euh, segg segg diggin yooyu yépp lu ci bokkut ak euh, diine lépp mu dindi ko ci la cay lislaam di ko mu wax ko nit ñi ci nu leer nu simple ba nit ñi mën caa jaar loolu gis nañ ne Ghazali def na ci liggéey bu mag a mag imam Ghazali radiyallahu ta'ala anhu waaye ñooñu buñ ci li tax loolu duma ci ku ne comme ibn Umar ibn Abdul Aziz ak mujtahidoon yooyu ak eh, imam Ghazali ak ñeneen ñëpp du ma bëgg ci sori damay bañ buñ ci soree duñ mën a wax lu bari ci Sëriñ Tuubaa moo tax nañ ko tënk rek beneen tomb boo xam ne it gannaaw yoon salam am na ak yàqu ku ci amoon mooy wàllu jikko yi ndax eh, sëñ Basiiru ci téere bi mu ngi leeral ne yoon bi mu fi nekkee benn xam bu diine moomam mooy tawhid ak nooy xamee yàlla noo koy jaamoo noo koy bëggee nooy sax ci ndigalam bàyyi terem waaye biñ tarjamaa xam-xam yooyu ba mu dugg ci diine firaq yi bari nit ñi yam nekk ci luy defar euh, fiq rek waaye lu ñuy nosee àdduna bi niin adduna bi neen ñee nekk ca xuloo ci wàllu lu ñuy gëmee yàlla ñee nekk ca lee dafa am ñoo xamee ne dañoo boole lépp di ko dund moom diine jëpp muy boole xaqiida ya boole jikko ya boole euh, sharia ba lépp di ko dund ci yàlla tax loolu nag Euh, am ma ñeneen ñi nga xam yeneen firax yi nag ñoom dañoo gënoon a yittewoo ci yeneen pàcc yi zaahir si ba fàtte baatin bi fàtte nu ñuy setale xol nu ñuy rafale eh, ni ñuy nu ñuy nu ñuy laabale xol nu ñuy jihaad ak sa bakkan nooy defare sa bakkan ba mu sell ba mën a am ngërëmul yàlla tey ëllëg dafa am ci firax yoo xam ne yooyu yitteelu leen loolu léegi nag lu mel ne wali yu mag yi yi fi jaaroon yooyu yëpp tamit li nekkoon seen mission mooy delloowaat nit ñi tamit ci tomb yooyu muy nu ñuy ne ne diine du zahiri kese leera ndaatal nañ leen ko bañ man koo dundaat ba leerug lislaam googu mën a nekkat ñoom waaye ñooñu biñ fi jógee comme ni ko sëñ Basiir waxe woon rek lampu l'islam bi dafa tàmbalee giima Euh, bu doon géeja ni mu ko waxee woon rek kon géeja amatuti duus yëngatootut bu doon drapeau daanu na booba la yàlla yabal sëriñ bi mu ñëw pour yeesal ko nag moom mu ñëw yeesal ko ba mu mel ne ni ko yonent bi sallam bàyyi woon euh, leer yeesal yi ko yeesal yi ko yi sëriñ bi yeesal nag man nañ koo tënk ci ñaar ba ñetti tomb benn bi mooy euh, dekkalaat xam-xam bi ci des mooy dekkalaat tarbiya bi ci des moo ak dundal tasawuf bi ci des mooy dekkal tarbiya bi ci des mooy jàmmaarloo ak tubaab yi ba duñ mën a yàq nit e, e, nit ñi ndax tubaab yi dañoo ñëwoon pour yàq diine ñoom euh, xam nañ ne nit boo bala nga koy yërif fokk diineem ngay tàmbalee yàq ko ba noppi waaye li fekk nit kaa ngi am diine mënoo koo yilif kon lii nekkoon seen yitte mooy yàq diine nit ñi kon gis nañu sëñ bi euh, dekkal tarbiya dekkal tasawuf dekkal tarbiya ak dekkal xam-xam ak xeex ak tubaab bi Euh, ak tas diine ci àdduna bépp yooyu mënees na ne mooy tënk yi gën a gàtt yi sëñ bi def pour euh, dekkal diine amma sëñ bi bimu ñëwee dafa fekk réew mi ci benn situation bu xaw a compliqué Euh, niñ daan bu dee ci wàllu politik ceddo yi ñoo fi nekkoon yilif ñépp lu leen neex def ñooy rey ñooy fal ñooy fole ku neex ñu nangu sa alal ku neex ñu rey la nañ doon doxe baaxut bu dee ci wàllu euh, société bi dañuy gis na it sénégalais yi dañoo doonoon nit ñu teqalikoo ñenn ñi ay buur lañ ñenn ñi di baadoo la ñenn ñi yilif ñépp lu leen neex def ñenn ñi doon nit ñoo xamee ne amuñu benn maanaam ñii doon ay sëriñ ñii doon ay ñeeñoo teqale boo xam ne daal euh, bu xaw compliqué boobu mooy ci wàllu social bi bu dee ci wàllu diine nag danañ gis ne bidaa yi dafay bari woon lool nit ñi it xamuñu woon seen diine euh, euh, waaw muy bidaa ak ak ak tamit nag réer gu metti loolu ci tënk rek ma ne mooy mooy mooy point yi nga xame ne mooy moom moom la fi sëñ bi fekkoon bu dee but ak it nag kilifa diine yu matul kilifa bu dee nit simple yi moom xamuñu woon seen diine ñi ci ëpp ay yéefar lañu ay ay ay ay ceddoo lañu woon xamuñu dara ci seen diine ñenn ñi ay xërëm lañuy jaamu ñenn ñi ay tuur lañuy def ñenn ñi ay jinne la ñuy jaamu di ko defal am tuur di ko defal ay sarax di ko masalan nit ñi daal ni ñu doon dunde diine sore na ak li yoon saanam da doon ndax no mënoo ci lislaam mënees ko boole jaamu yàlla ak jaamu leneen te yi ci ëpp dañu doon boole jaamu yàlla ak jaamu leneen te loolu mooy masse populaire bi ji ëpp rek ay tuubeen lañu woon bu dee sëriñ si nga xamee nañ ñi jotoon a tuub ñi ci ëpp xamuñu woon dara ci seen diine ñii ay ay ay jaroon nañoo jàng alxuraan waaye alxuraan ji dégg ngeen ci sëñ Samba daan wax ay laawaankat ñoo xamee ne dañ koy masalan xamuñu woon ne l'islam alxuraan am message la boo xamee dafa jox nit ki pour rek ne ko nooy mën a muccee nooy mën a dunde ci kaw suuf baa ak bon waaye ñoom dañ ko jàppe woon benn euh, foowu kay dal wane wanewu benn affaire folklore ñëw mokkal naa ñëw ci dëkk wane sa sa mokkal ñu tëggal la nga ànd ak jigéen ñi masalan so masalan benn ku ñëw pour bëgg musal nit ñi alxuraan doonu ko ñoom niñ fa woon waaye ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay téere daan defar pour pour mën a dañ ko daan barkeeloo wala ñu ciy defar ay di ci di ci di laslaare wala ñu koy xërëme wala ñu koy eh, fooye waaye defuñ ko woon loo xam ne daal day dafa ñëw pour giidi nit ki giide nit ki wan ko lu baax defar ay jikkoom xamal ko nu muy jaamu borom xamal nu muy baaxee ci àdduna ak laaxira ñoom dégginu seen diggin ci alxuraan sori woon na lool seen diggin ci alxuraan daal mooy nu ñuy fexee ba jariñoo ko ba def ko ay eh, tariyaa aku njabar aku eh, foo foo ak amee ci daraja man ci amee soxna man ci amee eh, lu leen jariñ moo tax fasaad bi li ñaan fasaad fasaad boobu ci nit yi diine la te boo gisee Serigne Touba ci ay mbindam gis nañ mu naan ay euh, catégorie sëriñ su bari su indi wane ne ñooñu doonuñu woon sëriñ bi tax ñuy wax sëriñ waaw wane ne nag sëriñ boo xamee ne li ko ñor mooy euh, adduna kooku munta liggéeyal lislaam munu koo munta àggale nit ci yàlla moo tax mu ne isbaana jahran annama suyuxu hada zamani julluhum fu xuuxu sëriñ jamono yii li ci ëpp léegi ay fiiri àdduna lañ ñoo xamee ne eh, li seen yitte lépp rek nu ñu ba yilif mbindeef yi man leen a jariñoo ci seen àdduna waaye ñëwuñu woon pour guider nit ñi ñu mën a jaar ci yoonu siraatal mustaqim ba mën a mucc tey ak ëllëg loolu taxu leenoon yóbbu indi ci ay misaal yu bare bare nee na wa ba'dum yarkunu li tasadduri ila riyasati bila tasadduri bila tasadduri am na ñoo xamee ne fexe ba jiite fexe ba yilif mbindeef yi donga leen ñor ak ci prix bu mu mën a am ak ci yoon wu ñu ko mën a jaare rek te ñooñu nga xamee ne yilif nit ñeen ñor am na ñoo xamee ne sax seen xam-xamu diine lu limité la am na ci ñoo xamee ne farata ak sunna sax mënuñu koo xam koo xamee ne xamut euh, am na boo demee ci téere Masaalikul Jinaan indi na fa ay catégories yu bare bare gis na ñoo xamee ne dañuy wane dañu dëddu duñ lekk ay mbay duñ xool jigéen duñ def nangam ak nangam te loolu lépp defuñ ko lu dul rek nuñ fexee ba nit ñi bëgg leen respecté leen nii ci kaw gondi nit ñi ne moo ci ñoom waaye ca dëgg-dëgg fekk moom ñu soreek mbaax ñu soreek euh, euh, yoon wi yàlla bëgg lañ genre nit ñooñu nag bu ñu yilifee nit ñi war leen a wan yoon wi masalan ab ku ku tawat bëgg ku la faj te kat ba ngay dem pour mu